xayril anaami sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabul hajj fi baabu maa yalbasuhul muhrimu mina siyaab. an abdillahi bni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaxtubu bi arafaat man lam yajid na'layni falyalbas al-khuffayn wa man lam yajid izaaran falyalbas saraawil ya'ni lil-muhrim kon al-imaam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax ci ñaareelu xadiis bi ci buntu bii nga xam ne moom lañ ubbi woon ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna muy hadis numéro deux cent dix-huit ñaar juróom ñett mu ne an abdillahi mu ngi koy jële ci abdallah ibni abbas di doomu ko ñuy wal abbas radiyallahu anhuma annahu qaala ke neena sami'tu man di dégg naa annabiya ndawal yàlla li di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu ta xaalam mu ngi doon xutba bi arafatin ca bërëb ba nga xam ne moom la ñu xamee arafat léegi lan la wax mu ne man lam yajid képp koo xam ne daju te trouvéwul naa lay ñaari carax fal yalbas kookee na sol alxuffayni li nga xamante ne nii mooy ñaari xuff yi di ci der léegi nag kawas yi ci der waman lam ji képp nag koo xam ne trouvé wul isaaran lambaayu suuf bu muy bu muy lambaayu suufam ku ko trouvé wul li nga xam ne mooy féete suuf ci li muy sol fal yalbas kooku na sol sawraawi la li nga xam ne mooy ay serwal comme yi nga xam ne mooy façon yi nga xam ne ndaxa nee na bu ko kenn sol waaye loolu mooy ci temps normal bu dee ne amul lu lii naa ko defal yaramu neen dem ci non non non <laughs> moo tax ko ne kon koog na sol sarawila yaani nee na mu ngi koy mu ngi ci jublu lil muharrim ngir ki nga xam ne mooy armal bien sûr kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala mu wax ci xadis ba léegi ci buntu bi deux cent dix-neuf muy xadis ñaar téeméer bi ak fukk ak juróom-ñeent mu ne an Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma anna talbiyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam labbayka allahumma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laa shariika laka qaala wa kaana abdullahi ibnu umar radiyallahu anhumaa yaziidu fiihaa labbayk labbayka wa sa'dayk wal xayru biyadayk warraghbaa'u ilayka wal amal kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Abdillahi mu ngi jële ci ki nga xamante ne mooy Abdullah ibn Umar di doomi Umar radiyallahu anhuma anna talbiyata kene talbiyaay talbiya nag mooy wuyu mooy wuyu wala mooy wax da ngay wax di wane ne wuyul nga sa boroom ba nga xam ne moom la doon wax bu rasulillahi bu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moo doon lii da doon wax labbayk allahumma labbayk labbayk wuyu naa la allahumma i yow sama borom labbayka dellu naa di la wuyu labbayka wuyu naa la la sharika lak amoo point d'associé amoo luñ lay bokkaaleel ba bokkaale ñeelu la de labbayka wuyooti naa la ta pare naa ngir jëfe ni nga xam ne jaamu yàlla ji mën a la def noonee nga ko jàngalee ta noonee nga ko diglee innal hamda mbooleem sant yi wan ni'ma wan ni'mata lak ak mbooleem xéewal yi laka yow borom bi tabaraka wa taala dong la ñeel wal mulk waaye it naka noonu le nguurit yow la ñeel wal mulka la sharika lak point d'associé amoo lees lay bokkaaleel ci yii yëpp ak ci leneen qaal raawi bi kii bi nettali hadis bi mu ne wa kaana te nekkoon na abdullah di abdullah di nettali hadis bi ibnu umar di doomi sayyidina umar radiyallahu anhuma yazidu fiiha mooy bu ma soona def talbiya yonent bële alayhi salatu wassalam bi mu wax nii moom dati doon yokku naan labbayka labbayk wa sa'dayk naan labbayka yuyu naa la labbayka dollootu naa la wuyu de wa sa'dayka ta pare nañ boroom bi tabaaraka wa taala ngir doxe li nga xamante ne nii moom nga ñuy digal ñu ngi xerawlu di déglu tey defe jaamu yàlla gi ngi nga ko soxlaa wal xayru ta ni ñu ko digalee wal xayru ta mbooleem yiw yi nag bi yadayka ci say loxo dong la ne yaa koy distribuer wala neex yaa koy jox woo neex di ko xañ woo neex de war raghba ilayk waaye bépp xemmem teef bépp façon xéewal yeeg lépp lu nit ñi di xée di di ilayka ci yow la bàyyeekoo te ci yow lay dellu wala amal jëf yi tamit boo ci nangu ci yow la jëm yaay jëf yépp ci yow la jëm le kon nag loolu mooy xadiis boobale al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi xadis bi nga xamante ne moo ci tegu muy xadis numéro deux cent muy ñaar téeméer ak ñaar fukk léegi mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laa yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aakhiri an tusaafira masiirata yawmin wa laylatin illaa wa ma'ahaa hurma kon al-imaam Abdul Ghani mu teg ci ne wa fii lafdhin lil Bukhaari tusaafiru masirata yawmin illa ma'a zi mahram kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala kon nag mu ngi indi fii beneen xadis boo xamante ne nii bii nag moom mu ngi koy jëlee ci al imam muy al imam Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne an Abi Hurayrata kon mu ngi jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi moom lan la wax moom Seydina Abu Hurayra mu ne qaala mu ne wax na kan moo wax mu ne ra nabiyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom de neena laa yaxillu daganut limra'atin benn jigéen ñeel benn jigéen daganul ci benn jigéen ak jigéen boobee ni mu jigéenoo loolu moom daganul lan moo daganul ah tu'minu boo xam ne gëm na nag jigéen boo xam ne gëm na billahi ci borom bi tabaraka wa taala bépp jigéen boo xam ne gëm na borom bi tabaraka wa daganul ci moom muy lan ah tusa billahi mu gëm yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mu juba walla mu béwaale tamit bés bu mu juba bépp jigéen boo xamante ne nii moom dafa gëm yàlla gëm bés bu mu juba daganul ci moom an tusaafira muy tukki masirata yawmin wa la tukki boo xam ne doxu bu bés la ak guddi voilà jour ak nuit guddee ba bëccëg ak guddi illaa lu wa maaha fekk ba muy def loo lële ma day ànd ak koo xamante ne koj armaalam la voilà mooy koo xamante ne nii ci ay soit mu ànd ak boroom këram wala koo xamante ne nii ci jegeñaale yi nga xam ne mënuñu koo denc voilà moo tax mu ne wa fii lafzin lil Bukhari te ñeel na ki nga xamante ne ni wa fii lafzin ci benn kaddu lil Bukhari boo xam ne al imaam al-Bukhari rahimahullahu taala moo ko soloo dane foofu daganut benn jigéen bu gëm yàlla ak yawmal qiyam ak bésub taxawaay ba bés bu mujj ba tusaafiru muy muy muy tukki masirata loo xam ne tukki boo xam ne doxub la yawmin bés illaa lulul maasi mahram mu ànd ak koo xamante ne ko armalam la <clears throat> kon lii mooy xadiis bu mujj ci buntu bi al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala alhamdulilah muy indi nag buntu bu bees buntu bi ci weer mooy numéro trente neuf alhamdulilah mooy hadith numéro fanweer ak juróom ñeent hmm? mu ne baabul fidya an abdillahi ibn maqil radiyallahu anhu annahu qaala jalastu ila ka'b ibn ujra radiyallahu anhu fasa'altuhu anil fidya faqaala nazalat fiya xaassa wa hiya lakum amma xumiltu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal qamlu yatanaasaru ala wajhihi faqaal sallallahu alayhi wa sallam maa kuntu ural waj'a balagha bika maa araa aw aw maa kuntu ural jahda balagha bika maa araa atajidu shaah faqultu laa qaal sallallahu alayhi wa sallam fasum talaatata ayyaam aw at'im sittata masaakiin likulli miskiinin nisfu saa' wa fii riwaaya fa amarahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yut'ima faraqan bayna sittatin aw yuhdiya shaatan aw yasuuma talaatata ayyaam kon al imaam Abdul Ghani ibnu abdil wahid rahimahullahu taala buntu bii nag xadis bi kese la ci indi muy baabu buntu al fidya mooy fidya mooy bu lan laay jotee sama bopp fii mu ne ci bu ma defee loo xam ne waruma ko def dañ ma ko tere te mu nekk loo xam ne ah filia dina ci da dina ci jàll voilà mooy naa ko mën a réparer mooy léegi lu may génne ngir jotewu li nga xam ne dama koo def te waru ma ko war a nan laa koy réparer loo li mooy filia bi léegi nag xadiis bi mu ci indi te mooy benn bi mu indi képp ci bunt bi mu xadiis deux cent vingt et un numéro deux cent vingt et un ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn mu ne an Abdillah ibn Maqil mu ngi jële ci Abdullah ibni di doomi Maqil radiyallahu anhu loolu lañ def ne moom taalibi sahaaba la woon annahu qaala mu ne jalastu namaa toog ila Ka'b ibn Ujra damaa toog ci ki nga xamante ne sahaaba bi nga xam ne kii mooy sahaaba Ka'b ibn Ujra euh, ibn Ujra damaa toog ak moom radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag bi ma toogeeg moom man ki nga xamante ne maay Abdallah ibn Maqil rahma radiyallahu anhuma nee na nag fa sa'altuhu ma daal di koy laaj daal wala fa sa'altuhu anil fidya ci fidya gi nga xam ne ci aj gi bu woo nit ki bu defee loo xam ne waru ko woon a def daal wala mu juum def lenn loo xamante ne daf koo war a mooy nan la koy defaare nan la koy réparer ak yoo yële léegi nag ma laaj ko ko moom Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag nee na man bi nga xamante ne nii nag ci la ci ci ci ci laa ko laaj man Abdullah ibn Maqil rahimahullahu ta'ala léegi nag mu ne ma nasalak fa qaala mu ne ma nazalat fiya mu ne wàcc na ci man xaasa ci man Ka'b ibn Ujra bi la wàcc ci man xaasa loo xam ne exclusivement man nii maa taxoon man ci man la ko borom bi wàcc ci mooy acte bii ma la war a wax ci ku ku ku ku ku war a fidya lan lay jox lan lay def loolee ci man nii la wàccoon manum dong waaw ci luñ ñoo xam ne dañ ma ko jagleel waaye wahiya waa yemul ci moom de wahiya waaye atte boo bële aaya boo bële ak atte boobu lakum ñeel na leen amma booleem seen mooy xeetu yeneen timali sa sa ba dinay tukki ku defati lii rek li moo lay ciy fekk léegi nag mu ne xumiltu léegi nag mu koy leeral moom nan la demee woon ba yii atte yi wàcc ci moom mu ne xumiltu dañ maa yenu yëkkati ma yóbbu ilaa rasulillah mooy manu loola demal boppam dañ koo jàpp di ko yóbbu ilaa rasulillah te ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wal xamlu ta sama état sama xaal jamono joo jële mooy téeñ ya yatanaasaru waay waay dañoo baree daree daree baree bari ba ñu ngi wàcc di rot ci sama bopp bi fees ci dellaax na wuhuhuhu moom puuyi de voilà muy ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom yi ñu ngi ñu ngi di tasaaroo ci sama bopp bi di wàcc léegi nag ala wajhi ci sama sama xar kanam bi tellement dañoo bari ci sama bopp bi bay ñëw ci sama xar kanam gi léegi nag fa qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma bi ma gisee gaa yenu ma indi ma maa kuntu uraa man de yaakaaruma woon mooy ma woon ne alwajaa te ne metti bi la dal ci sa bopp beeg yooyu ak li la mbir yi sonale balaxa bi ka jote na ci yow maa araa lii nga xam ne gis naa ne nii nga sonne ba ñuy jagat jagatee leen di la wala boog nee na yonent sa sam si fikki sàkka maa kuntu dane maa kuntu new moom uraa gi balaxa bi ka jote na ci yow maa araa lii xam ne gis naa ko léegi nag bu koy wax nag léegi kon kuy fidde nan ngay def voilà ndax bu boobaa mooy wadal sa bopp bi waaye bu boobaa comme que dañuy dañuy ah dañooy aaye ku karaw booy boo ko boo armaale ba pare léegi boo ko defee doone même bu dee ne yow am nga raison mooy la tax nga def ko voilà lu jaar la comme kii ko dal waaye teewul il faut mu réparer affaire boobu nga xam ne waru ko woon a def léegi nag yonent mi alayhi salaam nag di ko par benn ne ko nag ne ko atajidu sha ne ko nag daj nga ndax am nga li nga xam ne ndax man ngaa trouver li nga xam ne mooy am gàtt fa qultu nee na man Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu ma ne ko laa ma ne ko ah yonent mi alayhi salaatu salaam déedéet qaal yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma kon comme que boobu nee nga amoo ko kon fa sum salaasata ayyaam wooral ñetti fan aw wala boog at'im nga daal leele joxe ñam sittata masaakin mooy siis juróom benn ay way ñàkk way ñu xiif li kulli miskinin ñeel na bépp miskin bu nekk nag ca nga ngay jox ci juróom benn yoo yële nisfu saa li nga xam ne mooy xaaju saa saa waxoon nañ la benn saa mooy ñeenti mudd yoo yële ca mudd yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mooy ñii ñaari cent ñaari mudd lay doon ndax ñeenti mudd mooy cent kon buñ la nee xaaju cent kon mooy ñaari mudd léegi mu ne wa fii riwaaya imaam al-Maqdisi rahimahullah mu ne wa fii riwaaya ñëw na nag benn riwaaya boo xamante ne nii ah ci lañ solo hadis bii nii niñ ko nettalee foofale na ne fa amarahu mu daal di koy digal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an yut'ima mu leele faraqan mooy faraq benn euh, kii la woon mooy à peu près euh, trois cent voilà yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam façon nattookaay la woon yoo xam ne waa Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam lu ñu xamoon la yoo xam ne da doon tolloog li nga xam ne mooy seize ratl voilà te seize ratl Euh, mooy environ euh, trois asoa voilà mooy trois li nga xamante ne saa voilà comme li nga xamante ne nii am na ci borom xam-xam yu bari loolu la ñu wax ne loolu lay tollool à peu près mooy ñetti saa mooy saa waxoon nañ la mooy sànq waxaatoon nañ la ko mooy ñeenti muddu kon boo ci amee ñett ñett ñetti yoon nga def ko ci mooy kon trois fois quatre douze voilà ndax ñetti mudd mu ngi noonu mooy kon ñetti ñeenti mudd maanaam ñeent ñeent mooy mudd ñeent. boo defee ñeenti muddu euh, yu yeneen tubaab yi saa saa loolu mooy lan mooy saa nga defaat yeneen ñeent muy huit nga defaat yeneen ñeent mu douze voilà mooy loolu mooy trois cent loolu mooy farak mu ne ko kon mu ne ko boo foofu da koo digal moom dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an yutima mu leelee farakam ku liñ la wax léegi bay na diggante mu séddale ko sittatin diggante juróom benn miskin aw wala yu yuhdiya Ah mu ñu daal mu daal di def eh, eh, mu daal di rendi daal di eh, loj wala mu non mu daal di rendi saat li nga xam ne mooy ab gàtt boo xam ne da koy saraxe aw wala boo yasuuma wala boo mu woor salasata yam li nga xamante ne nii ñetti fan yoo xamante ne nii moom lay woor kon nag mu ngi noonu le kon lii nii moo ñëw ci wàllu fidiya te mooy xadiis bi mujj te wax nañ la benn la léegi nag fi al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy ubbi beneen buntu beneen buntu boo xam ne comme que xadiis bi mu ci indi dafa gudd dafa gudd lool moo tax insha allah gis nañ ne waxtu bi fi mu